baada audu billahi min alsheytaani alrajim qul yaa ahla alkitaabi hal tanqimuuna minna illaa an aamannaa billahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila min qablu wa anna aktharakum faasiquun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy juróom fukk ak juróom-ñeent kon nag waxoon nañu que ni laaya bi ñu jeexaloon ne bu ñu gisee bu ñu leen bu ngeen di woote ci li nga xam ne mooy jëme ci julli ñu jàppe ko am pox ak wab mbuus warakum pox mu ne loolu day wane ne ñoom ay nit lañ yoo xamante ne duñu xalaat ñu ne woon lii mënoon nañ ci wax li nga xam ne mooy àtte yi jëm ci wàllu nodd waaye loolu bon de finalement dañ ne loolu jaru ko parce que day day gën a guddal te fii mooy <laughs> fii pour mooy yu woyof la quoi <laughs> voilà daanaka liñ jot a def rek ci <laughs> li nga xam ne mooy aayatul tayammum aayatul wudu loolu rek xam nga laay bii defoon nañ ko ci koor gi yu ñu weesu muy suuratul maa'ida moom lañ defoon ci lu gën a yaatu ci koor gi yépp léegi mooy foofu même foofu noonu sax li ñu fi wax fii moo gën a yaatu sax lañ wax foofu ci wàllu wàllu aayatul wudu parce que foofu bañ fa àggee lañ noonu non lii moom comme ko defoon nañ ko ak al imaam muy al imaam al xaafid ibn rajab al kawlaxiyu rahmatullahi alayhi wa hafida daal woon nañ koy def lu yàgg sax loolu moo taxoon ñu ne woon moo loolu moom jarul ñu nekkaat fi di ko def quoi mais lii ñu ci def nii sax ci firi mu gaaw mii nii keroog ñu ci def noonu ji ñu jëlal ay jataay aayatul wudu sax defuñu ko woon ci bi ñuy doon def sax loo xam ne moo gënoon a yaatu lii waaw moo tax nag <laughs> ñu ne waaye lool sax léegi yooyu bon <laughs> léegi noddu daal loolu yi def nañ ko ba daal di woon koy ber daal ci li nga xamante ne mooy ci siira bi daal di nañ koy beral ci archive loo xam ne mooy àttey nodd ak yooyu yépp loolu moom mu nga ca kon nag baax na <coughs> mu ne nag qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne nag yaa ahlal kitaab waxal waam ñoom waa ahlal kitaab ñoom yahuud yi nga xam ne di leen mere hal na minna waa ndax yéen moom da ñuy mbugal di ñu mere daal di ñu mere ba ñuy deg ay daan ci lu tax illaa lu dul an amanna billah lu dul ne ñun daal dañoo gëm li nga xamante ne nii mooy borom bi tabaraka wa taala wa ma unzila ilayna gëm tamit li nga xamante ne moom la wàcce moom borom boo bale ñu gëm alhamdulillah gëm li nga xamante ne moom la wàcce ndax manoon damaa gëm yàlla mais li mu wàcce gëw ma ko loolu moom manu la ne xanaa nga ne gëw ma ne waaw waaye mais mooy loolu manu la boo gëmee yàlla moom foo jaar li mu wàcce koy gëm waaye manoo tàqale yàlla akum message yim loolu man da ne wala ab message am loolu man da ne kon nag lan moo tax kon ngeen ñuy mere nekk ñoo xamante ne nii di ñu weddi di ñu bañ bañ gu demee nii ba di ñu ci mbugal di ñu ci bañe nii lu dul ne dañoo gëm yàlla ak li nga xam ne moom la wàcce ñu ñun unzila min qabl waaye gëm tamit gi ñu gëm li nga xam ne moo fi jiitu lii daal moo tax ngeen mere ñu daal daal di ñuy bañ wa anna aksarakum te yéen ñii nii li ëpp ci yéen yéen na yéen yéen yi bu ngeen bañee nii nag nekku mooy bañ ñu gëm yàlla bañ bañ ku gëm yàlla bañ koo xam ne dafa gëm li borom bi wàcce ak téere yi masa wàcce yépp ku bañ kooku moom daa fekk ne yéen aksarakum li ëpp ci yéen faasiquuna da ngeen a génn topp moo tax qul waxal hal unabbiukum ndax duma leen xabaare bi sharrin lu gine yées min zalika lu gine ñaaw li ñuy wax masuuba ak pay lii nii bon boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim laay bii ñuy bëgg a ñëw euh, may leen ma d'abord ñoom dañu ne bo daa am benn <laughs> dafa am benn mbooloo yoo xamante ne nii ci yé ci yahuud yi dañoo ñëw ne bon man de gisuñoo masuñoo gis ñi nga xamante ne moo mooy jullit ñi non sincèrement Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ak ñi ko gëm ñun masu ñoo xam ñoo xamante ne nee nañ ci diine lañ nekk de yàllaa yi leen jox diine soobu woon ñu nekk woo xam ne ñoo gën a néewub cër ci ñoom ci àddina ak allaaxira te tamit seen diine ji te ma suñoo gis diine ñu gën a yées comme ñoom diine ji ñu nekk suñu boroom nag ne leen tontu leen leen nee leen qul wax leen hal nunabbi hal unabbiukum ndax man seydinaa muhammad alayhi salaatu salaam moo ndax du ma leen xabaare bi sharrin lu gina ñoo xam ne ñoo gina yées min daalika ci li ngeen wax mooy yéen jàpp ngeen ne ñun ñoo gina yées ci luñ ne <laughs> yéen kaay nag ma wax leen nag ana kan moo gina yées min daalika masuuba ak pay ñi nga xam ne ñoo gina yées li leen yàlla indallahi ak pay fa yàlla ñi ñu gina yées ñun kaay ma wax leen ko man ñooy ñi nga xamante ne nii laanahullah wala man ka nga xam ne laanahullah moom la borom bi rëbb wa ghadiba alayhi daal di am sànj mer ci kawam waja'ala ta mu def minhum ca ñoom ñoo ñële alqiradata ay golo wal xanaa xanaasiir ak li nga xamante ne mooy mbaam xuux yi wa abada taaxut ak jaamukatu yi nga xam ne jaamu seen bakkan ak shaytaan ak ñi nga xamante ne seen bakkan ak yooyu rek mooy lépp lu ñu jaamu lu wuteeg yàlla rek kon mu ngi noonu le mu ne nag ulaa'ika gaa yoo yële sharrun makaana ñoo yées ab taxawaay ab bërëb ñoo ak li nga xam ne station fa borom bi amuñu fa dara sax station ñoom de ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a yées li nga xam ne mooy xaal moo gën yées bërëb wa adallu te ñoo gën a sànku an sawa'is sabil te ñoom kese sax ñooy ñi sànkook ñi mel ni ñoom ci yéeféer yi an sawa'is sabil ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wu jub wi mooy yéen la leen bëgg a wax voilà yéen ñi yéen a gën a sànku <laughs> leen da boo leen ne ñii ñépp ñu way se ñoom la woon rek <laughs> ñoom yahuud yi mu ne wa idaa ka te bu ñu la dig wa idaa jaawukum bu ñu leen dikkalee yéen jullit ñi xaalu ñoom ñu naan aman naa gëm nañu waqad daxalu naan ñun ñun ñu gëm yàlla ngeen naan yéen fan ñu nag gën a gëm yàlla ñun ñi nga xam ne tawraat ci ñun lañ ko wàcce ñun gëm nañ waaye <laughs> waqat daxalu suñu boroom ne te ñoom nag dugg nañ bil kufri mooy ne dugg nañ ci kéefër ba ñuy wax lool waxum xat xaraju mi ne kanta l'islam gi ñuy wax ngëm yàlla gi ñuy wax mais bañ ci génnee yàgg na moo am ñu ne noo ñii naafiq yi lay wax quoi <laughs> voilà ne ñoom buñ ñëwee dañu naan lan ci seeni làmmeñ lañ naan la naan aman naa te ñoom waqat daxalu bil kufri ñoom ba ñuy dugg ak kéefër lañ duggee ci l'islam mooy dañoo dugg ànd ak kéefër booy di mais di li nga xam ne mooy kéefër boobu xam ci l'islam génnee yàgg na man wooy dañ cee duggul woon sax dañ doon waaye <laughs> loolu la am ñu ne non non ñii lay wax ne ñoom ñoo ñëw di wax loolu le naan ñun gënuñ leen a te borom bi alamu mooy ki xam dëgg bi ma kaanu li nga xam ne moom la ñuy nëbb bu dee ñii wax ne naafiq yi la ñuy nëbb ci gëm ci nifaaq loolu borom bi tabaaraka wa moo ko gën a xam mu ne wa tara kasiiran lii nag naafiq yi li gën a dëgër nag mooy ñu ne naafiq yi la nag ne gaay bu ñëwee parce que laay bële daa waxoon ak euh, juif yi daal li ciy teg yii ñu way daa jaaukum te mooy seen mbokk yi ci naafiq yi ndax suñu borom da leen a boole ne naafiq yi <laughs> mooy ñoom ak yahuud yi benn lañu voilà ñooy <laughs> ñoom mooy alam tara ila alladhina qaalu li ikhwanihim alladhina kafaru <laughs> voilà gën a gisoo gaay yi nga xam dañ doon wax seen nga xam ne gisoon a lool ne ñoom ñoo doon wax seen mbokk yi ci ñi xam ne ñoom lañ joxoon téere ti yahuud yi la doon wax naan leen bu ñu leen génnee te lu Abdullah ibn Ubay naafiq bu mag bi moo ko doon wax waa Banu Nadir waa Banu Qurayza naan leen bu ñu leen génnee dinañ génn ànd ak yéen keroog saay bañ leen di génn dinañ exilé moo gaa yi fee lañ toog gisuñu leen kon nag affaire ba te ñoom ñoo leen doon bu leen génn fenn waaye bañ leen di rey keroog ñoom ñoom gisuñu leen kon nag bu ngi doon mooy seen mbokk yi loolu moo tax alxuraan di waxe nii nga foog ne même ñi lay ndeke day wax naa fiq yi wax di wax yahuud yi après wax naa fiq yi après duggaat ci yahuud yi parce que ñoom ñëpp la boole quoi moo tax bu ne loolu daa jaaw ko bu la dikkalee ñoom ñooy naa fiq yi ñu naan gëm nañu waaye nag mu ne wataraakasiiran laayaab juróom benn fukk bi ak ñaar mu ne wa taraata di nga gis kathiran mu lu bari minhum ci naafiq yi ñoom yusaari'una ñu ngi jëkkalante fil ismi ci li nga xamante ne nii mooy bàkkaar de wal udwaani ak noonoog way ngëm yàlla yi wa ak aklihimu suxtu ak lekk yi nga xam ne la lekk alal ju lawut alal joo xam ne alalu corruption ak ju xaram ak li nga xamante ne yooyu la la bi sa aka ñaaw ma kaanu li nga xam ne moom lañ doon jëf waaye wataraa di ngay gis kasiiran lu bari minhum ci naaf ci yahudi yi yusaari'una ñu ngi njëkkalante ndax foo ko tourner rek mu baax waaye yow nee yahudi baax na boo nee chrétien <laughs> moo ne kii naafiq yi baax na yusaari'una ñu ngay njëkkalante fil ismi ci ci ci ci mbon moo yu bon yi rek la ñuy nekk quoi voilà wal udwaani ak noonoo di créer ay noonoo ngir seen industrie de armement jaay arme di gën a dox ak noonoo gi ñuy noonoo nit ñi waak li mu sox di lekk li nga xam ne intérêt yu bon yeeg yu yées yi alal yu lawul yi jàpp ne lii moom nag di ci góndee nit ñi la beesaaka ñaaw maakaanu yaamalun li nga xam ne moom lañu nekkoon ci àddina di ko def mu ne lawlaa yanhaahumur rabbaaniyuun moo ñoom yahuud yi di def yi lan moo tere woon mu daal di leen tere yu yées yi ñu nekk ar rabbaaniyuun ñi nga xamante ne nii ñoom ci ñoom nee nañ ñoom ñooy ñooy wal ahbaar ñi nga xam ne ñooy nee nañ ñoom ñooy kojug boroom bi ñooy yaraatekat yi ci ñoom ci seen diine ji wal ahbaar ak seen fóore yi ci ñoom waa lan moo tere woon ñoom ñooñu ñu tere woon leen an qawlihimul ism ci seen wax yu bàkkaar yi nga xam ne moom lañ nekk ci kaw suuf ak di weddi yàlla ak tamit di dal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak wa aklihimus suht lan moo tere tere leen lekk gi ñuy lekk riba ak lekk yu xaraam yi alal yu xaraam yi moo leen moo tere woon ñoom seen boroom xam-xam yeeg yooyu daal di leen koy tere labbi saaka ñaaw ñoom boroom xam-xam yooyu waaye ñoom ñii di ko def te kenn terewu leen ko maa li nga xam ne kaanu nekkoon nañ yasna'una doon ko liggéey du ko def mu ne wa qaalatil yahuudu nga dégg nag yahuud yi ñoom ñuy waxati naan yadullahi maghluula naan ah yàlla daal dafa nay quoi loolu la moom loxoom dafa nekk lemu ndax du du du joxe lu bari ñun daal ñoo ko gën a tàlli biw lay gi nag suñu borom ne xullat ñoom kay la kuuñ te ñoom la dog daanaka ay diihim la seen loxo ya daal di lemu ci nay waluinu te daal dinañ leen rëbb bi maa xaalu ci sababu li ñu wax nii balli am ba des yadaahu ñaari loxoy sa boroom ma borom mabsuuta taani ñoom de dafa nekk yoo xam ne yu tàllalu lañu de yunfiqu moom moo ciy dépenser kayfa yashaa'u ko soob wala yazidanna nag te waat lu bari minhum ci ñoom yahuud yii maa unzila ilayka ci li nga xam ne moom lañ la yónnee yow seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam min rabbika tukkee ci sa borom tuxyaanan ak mbeew la leen di yokku wa kufran ak weddi yàlla moo tax alquran nekkul shifaa ngir ñépp déedéet ñii moom lim leen di yokk ñee hudan wa nuur la nekkoon ci ñoom waaye ñoom ñii ñoom lan la noon nakon la la yokk ci ñoom tuxyaanan ak mbeew ñuy gën a mbeew di fàttéerlu di weddi du yàlla yi wa kufran ak weddi wa alqaynaa ñu daal di sànni baynahum seen diggante al adaawata ñoom yéefér yéeg yahuud yéeg naafiq yi al adaawata li nga xam ne li ñuy nekk nekk yépp nii jihaad rek la bennoo boo xam ne teguwul ci dara waaye noonoo wa nekk ci seen xol yi seen diggante ñu sànni bay baynahum seen diggante la daawata noono wal bagdaa ila yawmal qiyaama bañaate bañante ba yawmal qiyaama waaye ma sànni ci ñoom noonoo jullit ak bañ leen ba yawmal qiyaam fal kullama awqadu naara bañ giñ leen bañ nag moo tax ñuy taal ay xare saa bu ñu taalee naaran xare lil xar naaran euh, safara lil xar bi ngir xeex lislaam ba mu jeex ba ngir fay l'islam